baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon ci suñu jataa bii ñu génn walillahi alxamdu walminna gisoon nañ ñaan yi nga xamante ne ni moom la seydinaa ibrahim alayhi salaam doon ñaan léegi nag bu fa mu jeexale ñaan ga newoon rabbanaa yi yow suñu boroom igfir lii yàlla nag ma jéggal wali waalidayi ak sama ñaari waajur yi walil mu'miniina ak way ngëm yàlla yi yawma yaquumul xisaab bés bi nga xam ne ci la àtte yi di taxaw ci ngay àttee njaam yi loolu moo tax lii nii te gis nañ ne bi muy ñaan-ñaan gi yàgg na ndax bi mu waxee alhamdulillahi alladi wahaba lii ala alkibari ismaila wa isxaaq te ñaan gi boo seetloo ñaan gi gennuk ñaan la goo xam ne mu ngi ñaan naan alhamdulillah di delloo mbooleem cant yi ñeel borom bi tabaraka wa taala mi ko may ba doomam yi di sëy naa ak isxaaq alayhimu salaatu daal di màgg lii moo tax am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne jamono jii moom baayam dundatul woon kon nag bu ne boroom bi yal na nga jéggal eh, ma man ak samay ñaari waajur loolu day wane ne kon mooy ne baayu Seydina Ibrahim dëgg dëgg nekkuloon yéefér kon hasard moo mële du moom loolu <laughs> am ci boroom xam-xam yi ñu ne ñooñu baayam la ndax moo ko yaroon moo ko yoroon moo ko yaroon yor ko mais kooku frère baayam la woon mooy frère baayam moo taxoon ñu naan ko mu ñu naan ko sa baay ndax moo ko yar tam ci moom la ne woon moo tax wa id qaala ibrahimu li yii abiihi azara ba mu waxee baayam ne azar ñu ne loolu day wane ne loolu rek day wane ne kon du baayam bi ko jur dëgg-dëgg ndax sa baar bi yoo jur doo ne ko sama baay ba pare jaar ci turam <laughs> loolu am na ñuy wax loolu ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim même bu dee ne ñu moom dañ ne non non non azar la tey te loolu moom mooy baayam te kooku am na ay xadiis yu wér yu nekk comme ci sax imaamu muslim yuy wane ne moom de toute façon safara la jëm te loolu leer na ak bu Seydina Ibrahima alayhi salaam buy ñaan borom bi ëllëg naan ko waxoon nga ma dooma gàcceel gan gàcc moo gën a rëy boo ki nga xam ne mooy doo baayam war a dem safara yoo yële lu mel noonu daal xadiis boobu ñu ne waaw dëgg la ñu ne <laughs> du moom dañ ne waaw dëgg la hasard la ndax moo comme moo ko yaroon doon ko doon sonn ci moom loolu dal moo ko metti kooku noonu du moom kooku jullit la woon loolu moo tax mu fii nii mu ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu jéggal ko même bu dee ñeneen ñi dañ ne waa kon lan moo tax mi mu doon wax ca saar ba ñu gisoon ba mu doon wax naan illaa qawla ibrahima li abihi mooy topp leen sëy seydinaa ibrahim mooy roy leen ko alayhi salaam ba mu des la mu waxoon ci baayam ne ko sa sa astaghfiru laka wa maa wa maa amliku laka min allahi shay'a loolu nga xam ne gisoon nañ ko ñu ne waaw loolu azar la ba léegi waaw azar la moom la digoon comme que magu baayam la woon wala frère am léegi moom la diggoon ne ko comme que sonn na na ci moom même bu dee ne mu ngi jaamuy xërëm waaye dina ko ñaanal borom bi mu jéggal ko waaye ba mu ko leeree que ne yéeféer la mu daal di deñ ci moom léegi nag loolu la mais ñëpp dañ ne non non non Seydina Ibrahim baayam ci boppam moom la mooy Azar moomu la quoi ñeneen ñi nag ne kon lii ñoom ñi ñi ne ñi ne du moom fii lañ teg ne lii moom ci ci. ci fekk na doomam yi màgg te loolu mooy hasard génnoon na àddina bu yàgg bu reene moom ngeen di wax wala kooku kon nag mooy kon day wane ne kon baayam di ko jur dëgg-dëgg nekkul woon li nga xam ne yéefér de wallahu taala alam <coughs> suñu boroom tabaraka wa taala mu wax ci laay ñeen fukk bi ñaar mu ne walaa taxsabanna allah mu ne nag walaa taxsabanna bu leen yaakaar mukk yéen yéefér yi rawatina yéen yéeféru qurayshi yi allah bu leen jàpp ta foog ne yàlla daal moom gaafilan dafa yëgadi amma ya'malu zaalimuun ci li nga xamante ne daal mooy tax sa banna yow yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul yaakaar waaye lool moom mooy moom la ko adressé wax ji waaye mooy jullit bi yow mi nga xam ne yaa ngi nekk foo xam ne yéeféer yi di la bundu xataal wala ñu nekk àddina boo xam ne yéeféer yi dañoo yor mbir yi boroom bi tegandi ko seen loxo ñuy buuma ko bummi comme niñ koy waxe daanaka sax ñiy jaamu seen borom ñu leen di sonal di leen xoñoñal di leen teg lu ne suñu borom ne yow moo mële di jullit boobu walaa tax sa banna bul yaakaar mukku allah ka jàpp ne yàlla moom gaafilan dafa yënge nii amma ya'malu zalimun ci li nga xam ne moom lay def bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi yéeféer yi li ñuy def ci kaw suuf fii bu kenn foog ne borom bi da koo yëgul de alhamdulillah nga gis ñoo xam ne mooy yàlla lañ dëkke mooy borom bi tabaaraka wa taala am lii ci doole ñiy jullil borom bi di ko jaabu saa su ne fu ñu yëngoo ñu rëq seen ndigg daal di leen bombarder yàq seen kër yi toj seen jàkka yi def lu ne ba pare toog di ko bakkoo àddina bi yëpp ne muut comme li xew Israël ak foofule léegi nag ak Palestine léegi borom bi nag yow miy toog di jaaxle naa waa ñun xanaa ñun dañoo newul ci dëgg. Ah, boroom bi xanaa gisul lii di xew borom bi ne la yow moomu laay waxal wala tahsabanna allaha bul yaakaar ne bul foog mukk këne borom bi tabaaraka wa taala gaafilan daa nekk aji yëgadi amma ya'malu zaalimuun ci li nga xam ne moom la tooñkat yi bokkaalekat yi yi nga xamante ne ñoo yéefér yi nekk ci kaw suuf ci lu bon yi ñuy def suñu borom nag mel ni dañ ne ko moo kon lu tax nga baleen noonu rek borom bi kon mu ne innama dëgg-dëgg yu axiruhum borom bi daf leen di yéexe bàyyi leen ñuy def mel ni borom bi moom yéexe leen ko waa bàyyi leen les mains libres di leen may seeni seeni PIB seenu euh, économie di gën a dox seeni armement di gën a dox saa su ne ñuy génn yu bees suñu borom ne maa leen di yéexe li yawmin di leen xaare ngir seeni bàkkaar bi gën a bari ci kaw suuf li yawmin ngir bés boo xamante ne nii tashxasu fiihi al-absaar keroog ca la bët ya di njàqe de buqeeku da lay jàqe bët ya daal di jàq ndax bés bu garaw boobale mu yawmal qiyaam mel ni dañ ne ko moo nan la ñuy demee bu keroogee mu ne muhti'iina ñoom bu keroogee nag dinañu gaaw muqni'i ru'uusihim mooy buqi seen bët ya ba nga xamante ne tashxasu fii l absaar dañuy jàq daal di buq seen bët yi xam nga nit bu tiitee mooy de buq bët yi di xool benn bërëb mel ni du xef léegi nag mu ne loolooy xaw muhtiina ba pare nag ñu teg ci gaaw jëm fan ila da'i comme nañ ko gisa woon ca saar ba nga xamante ne nii du gisoon nañ ko ci suuratul qamar muhti'ina ila da'i yaqulu al-kaafiruuna hadha yawmun 'asir wala muhti'ina ñu ngay gaaw di ndax bu ñu déggee seydina israfil alayhi salatu wasalaam di daal di ëf ci buftu bi gaa dekki daal di gaaw ñuy gaaw jëm fan ca ka nga xam ne fa lañ dégg woote ga daal di jëpp muy woote ga ngir dekki ga ñu gaaw yaqulul kaafiruuna bu ko rew gay yéefér yii di zaalimuuna yi dinañu wax hada hé tey bis bii yow mun bés la boo xam ne de lii de bés la boo xam ne asir bu bu mettee ngi waaye kon suñu borom ne muhtiina ñuy gaaw ba pare nag bu ñuy gaaw di dem muqni'i ruusihim am ñu ne muqni'i mooy dañuy yëkkati seen baat yi mu takkaloog seen loos yu ñu ne buq benn bërëb day daw di gaaw jëm fa nga xam ne mooy fa fañ déggee woote ba am ñu ne déedéet mooy lan muqni'i ruusihim mooy dañuy ñett li nga xamante ne mooy seen doq yi ndax tiit tey daw laa yartaddu ilayhim tarafuhum bukki seen bët ya gis nga seen xef yi du dellu ci ñoom da dañ koy bukki di xool nii xef duñ ko am ndax tiit wa afidatuhum seen xol ya hawaa daal di wét dara newu ca mooy gis nga mooy ne amatuñ xel xel ma naaw na ndax gis nañ li ñu tiit tax na xel yi daanaka day bouger comme ni mu doon wax idil qulubu ladal hanajir kadhimin keroog ma nga xamante ni li nga xam ne mooy xol yi ba yéeg ndax tiitaange ba àgg ci fut yi na gaa yi nekk ci njàqare gu rëy rëy kon nag mbir maa ngi noonu le wa afidatun ma wa mu ne wa anzirim naasa mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam xuppal nitu màkk ñii yéeféer ñii waaye yow jullit bi xuppal yéeféer yi ci kaw suuf yawma yaatihimul yëgal leen te xamal leen yawma bis mi nga xam ne yaatihimul adab ci la leen bugal bi di dikkalee fa yaqulu alladina zalamu ñu ko roogee gaa yi nga xam ne ñoo doon bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi de wax naan rabbana é yow suñu boroom loolu xéewal la bari na ci ñoom ñoo xam ne nanguwuñu woon ne boroom bi tabaraka wa taala am na wala bu amee foog ñu bokkaale ko ñu dem foofu naan rabbana é yow suñu boroom axirna ila ajalin qarib mooy bu ñuy waaja dee wala loolu la bu leen bugal mi di dikkal ñoom gaay Firawna yi gis nga Firawna keroog ba muy waaja dee la mu wax naan amantu billadhi amanat bihi banu Israil naan man ba bam ñëwee bay lab naan man dëgëm naa billadhi ci ki nga xam ne waxul sax amantu billah loolu gënul woon a yomb waaye mooy en tout cas daal na naan nag man dëgëm naa ci ki nga xam ne moom la gëm waa banu Israil kon nag léegi nag kon nag mbir maa ngoongo mu ne xupp leen ñoom yéefér yi kaw suuf di yàq nee leen bés bi leen bugal mi di ñëw ndigg yi ak moo xam it bu ñuy faatu mbugal mi mën naa ñëw ci toolu xare wala comme ni borom di wax keroog rek ne fu aw aw yaxudahum wala mu jàpp leen fii taqallubihim ci seen jàllar yi dekk ci seenum xëy di dox seeni mbir nekk good fine nee nañu borom bi daal di lay alak ci noonu le bu boobaa mooy mbugal mi di la waaw bés boobale dinañu rëccu naan fa yaqulu muy wax alladina zalamu gaa yi nga xam ne ñoo tooñoon seen bopp day bokkaale rabbana e yow suñu borom axirna waay waay yéexa ñu waay waay malakul mawti waay yal na bum ñu ray léegi waay ay waay delloo ñu waay ca àddina waay ah, moo tax ñenn ñi ne lii yawmal qiyaam la naan borom bi waay yéexa ñu mooy delluwaat delluwaat delloo leen ñu waay da teel nag ñu delloo waat àddina waay am ñu ne déedéet mooy bu ñuy waaja dee ba mbugal mi ñëw ñu xam ne héhé caaf dina raw xëm de ñu ne borom bi kon yal nag ñu baal waaye teeg ñu fee yéexe waaye ba ñooray tey ilaa ajalin qarib ci dëxal boo xam ne bu jege rek ñun buñ amoon seconde sax baax na ñu jib dan watak waa pour la ngir ñu daal di nangu dan wataka sa woote gi nga doon woote yónni ko ci yonent yi ngir ñu wéetal la di la jaamu te duñ la bokkale la bokkaale dara bu ko defee ca saase ñun bu ñuy dellu di ko def wana tabien rusul ñuy nangu yonent yi nga xam ne alayhimu salaatu wassalaam ñoom nga yónni woon ñu boroom ne awalam takunu moo gaa yi lan la ñuy wax nii ndax ñoom ñii nekkuñu woon laata bëggal mii di leen dikkal moo xam ñu ne yawmal qiyam wala fii àddina bu bëggal mi di leen dal wan naa nekk jamono dañuy dee tamit léegi waa ñii xanaa ñoom nekkuñu woon aqsamtum doon wax min qablu lu jiitu jamono bërëb bii mbugal ma di leen dale wala jamono jii ñuy deewe wala jamono jii ñu leen nar a dugale jahannama est-ce que ñoom nekkuñu woon lu jiitu ca àddina ñi wax nag ne laata ñuy dee la mooy laata ñuy dee nii rek est-ce que nekkuñu woon doon waat di waat ca la ñu am surtout les wax naan lan maalakum min naan mu way suñu borom naan leen mo a wax ne yéen amu ngeen loolu mooy kenn du leen toxal daal kenn du leen jóge ci àddina bii bu ngeen fu jógee ba dee jeex na amul beneen dundu bu leen ñu fontoo amul dekki